أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk jullit yi ginnaaw bi ñu sant yàlla jullit sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñoo ngi leen di nuyu tudd leen ziyaare tudd leen balu àq fas yéene àndaat ak yéen ci jataay yu am solo yi nga xam ne muassasatul wafa'i bi xuquqil iman moo koy ànd ak bi weeru koor wi tàmbalee ba tey jii di fukkeelu fan bi ak ñaar ñu dalal ci suñu mbokk di Serigne Gallas Diatara ci tomb am solo bi nga xam ne moom la fas yéene ànd ak ñun muy dawrul madaris alquraniya wa atharuha fil mujtama sénégal yi muy rol bi nga xam ne daaray alquran yi joué nañ ko ak jeexital gi nga xam ne jeexi xel nañ ko ci njabootu Sénégal bi muy tomb am solo euh, bala ñu koy jox kàddu gi rek ñu tënk lu gàtt rek ci ay yëntoom mu jànge alxuraanu karim ci mbàkki xewar ginnaaw bi mu jàngee alxuraan ba noppi tamit la tàmbuli njàngum xam-xamam tàmbule ko ci sëriñ Mandoy Sarr waaye nag mottalee àlluwaam ci sëriñ Xalil Mbàkke moom sëriñ Moussa Assa ginnaaw bi mu jàngee ba noppi tamit génn waar woowu muy jàng ak jàngale ndax bi mu noppee am njàngam la tàmbulee jàngale ci daara yi nga xamante ne sëriñ Saliou Mbacké moo ko sos mu tàmbulee ko fële ca xel koom jaar foofa jàngal fa ñu bari ginnaaw bi tamit mu ñëw ci Ngéejaan waaye ginnaaw bi nag la sos daaray boppam fii ci Mbacké xewar dafa jàngale alxuraanu karim ak xam-xam kon ci tënk rekk kooku mooy ki nga xam ne moom lañ dalal fii jotaay bi tey ni ma ko waxee léegi mu fa yéene ànd ak ñun ci tomb ba solo bii nga xamante ne moom lu mu dund la ndax koo xam ne ci daara nga jaar jàngee ca di ca jàngale sa yëngutu yëpp génnul daara kon buñ la day waxtaan ci daara yaakaar naa ne jox nañ la loo xamante ne loo maîtriser la kon incha allah ci njëlbéenu waxtaan wi rek. dana ñu indil benn introduction boo xamante ne da koy da koy dafay aju ci wàllu éducation wàllu tarbiya su noppee ci loolu dana ñu xamal bu ñu waxee daaray alxuraan lan lañ ci jublu ñaareel bi danañu indil historique wu sosub daaree alxuraan ñetteel bi danañu indil li nga xam ne daara alxuraan def na ko ci dundu citoyen yi nga xamante ne ñooy citoyen sénégalais ñeenteel bi nag danañu andil jafe-jafe yi nga xamante ne daara yi ñu ngi jànkonte ak moom kon incha allah ci tënk rek lii ay tomb yoo xamante ne bu ñu ko teewloo incha allah danañu ko andil ci biir waxtaan wi bi mu ñëw nag mu ànd ak ay mbokk yoo xam ne ñoo ñoom ñoo bokk liggéey bi ndax ñu ràññee ci Serigne Cheikh Diouf mi nga xam ne dalaloon nañ ko fii jotaay bii nii te it tamit mu àndaat ak moom ñëw bokk ak ñun bi ak Serigne Ibrahima mbay ak Serigne Modou Diop ak Serigne Bassirou jaay ñoom ñëpp ñu ànd ak moom ngir bokk ak ñun jotaay bi ñuy ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala mu fay leen gën jàkkawee fay kon bala ñuy jox sëriñ bi kàddu gi rek dañuy fatt mbokk yi ne suba insha allah ci alxames ji. fas yéene nañoo ànd ak sëriñ Abdou Lahad Mbacke moom sëriñ Mbacke Fadiama incha allah mu fas yéene ànd ak ñun ci alxurur te mooy waru ginnaaw suba ci ajjuma ji nga xam ne mooy fan bi mujj ci ñaareelu ay bis gi danañu ànd ak sëriñ Mouhamadou Habib Gaye ci alxikam alxadimiya muy xikam yi nga xam ne sëriñ Touba daan ko wax. su ko defee ñu tënkal leen rek programme ñetteelu ay bis gi. bu dee ci gaaw bi danañ fas yéene ànd ak Alioune Badara Ndiaye ci fiqhu ziya fiqhu bu dee ci dibeer ji fas yéene nañoo ànd ak sëriñ Abdul Xudoos Sall moom al moom alxaaji sëriñ sàll ci as général waxtaanu xandi muy Sénégal réew la moo xamante ne réew moom koom-koom la bu dee ci altine ji sëriñ Xaadim Diagne la ñuy fas yéene àndal ci. al barnaamij at tarbawiya ci Sénégal muy programme programme ci Sénégal maanaam programme wàllu njàngale ak yar ci Sénégal bu dee ci talaata yi Baye Omar Diop la ñuy fas yéene dalal mu fas yéene ànd ak ñun ci wa'ashiruhunna bil ma'ruf bu dee ci àllarba ji Serigne Abdou Khoudoss Ndiaye ci abna usuyux Abdou Khoudoss ñaan waaw ci abna usuyux wa ta'allum bu dee alxames sëriñ Cheikh Baye ñas lañuy àndal ci al islam wa taxaddiyaat ajjuma incha allah muy ajjuma jiinu jëm bu delsee al ustaz Ahmad fay ci dawrul axlaaq fii tanmiyatul fard wal mujtama kon incha allah loolu mooy programme ay bis gi nga xamante ne moom lañ dëgmal muy ñetteelu ay bis gi yàlla ñu yàlla may ñu fekke ko te àggale ko ci alhamdulillahi rabbil alamin kon ñu jox kàddu gi rek sëriñ Galas Jatra ci tomb am solo bi nga xamante ne moom la fas yéenee ànd ak ñun tey yàlla na ko yàlla defal tawfiq defal ko wassalaamu aleykum wa rahmatullah alhamdulillahi rabbil wa mawlana muhammadin wa ala wa sahbihi wa xadimihi ajmain xabila radiya xabiltu sikrak alxakima yaa karim yaa akraman bihi ridaahu arum baarik li allahuma lil jinaani fi kulli ma lixsabta bimtinaani li wajhika alkarimi sukma saaha li xayri saati yowman asaaha radiitu an abadan bila saqat yaa man yubaahi bi yaman xaraa waxat damamta saaya li saxi saabiqiin yaa man yubaahi bil kiraam allaaxiqiin yassarta lii jumlata ma taassara ala siwaaya la ara man xasira assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñu ngi nuyu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ak fu ñu mën a ne di nuyu kilifa yu tedd yi ci réew mi di beral am nuyoo sëriñ Sidi Muxtaar xalifa général kullu murit ak yeneen xalifa généraux yi ci réew mi di beral am nuyoo borom dëkk bi ñu nekk muy sëriñ Abbas ak njabootu borom Daaru moxti gépp di nuyu mbokk yi ñu fi fekk yépp te di leen ndokkeel mel na ni waxtaan wi ñu ngi ko jàngatee li nga xam ne daara alxuraan yi def nañu ko ak li nga xam ne moom la yàlla dogal muy jeexital ci réew mi loolu mooy li ñuy wooyee waxtaan wi waaye dañ doon ñaan tuuti rek def ci benn mu xàddima ci wàllu tërbiya ndax mel na ni jàng moom buñ ko seetloo dara taxu koo jóg dul yar nit ki ñuy yar ñu jàngal ko ci biir yarin ñu koy yar am ci loo xam ne théorie moo ko koy wax am ci loo xam ni ka koy yar moo koy jëfandoog moom ndegam loolu la ñu wut ci benn muxaddima ba mu tàbbi ci xel yi ñu doog a tàmbali nag tàbbi ci daara ak noonu ñu ko waxe woon ci ñeenti tomb yooyu yar nag am na lu ñuy wooyee zahira damay bañ baat yooyu di ci bari waaye lu feeñ la waaye moom doonul lu feeñ ba noppi war a war a sànkuwaat dafa feeñ ba noppi war bi ko yàlla dogalee mu feeñ rek war na ndax liy dimbali doomu aadama mu mën a mucc moom la te mucc doomu aadama euh, lii rek mooy mbiram feeñee ci waajuram wu jigéen dox wuti këram gu mujj fi ne doomu aadama ñaari barab yooyu rek la am li ko ci tax soowewu nag jóge ci kon loolu lu ko ëpp solo mënut am te mooy yar mel na ni lu mat a sonne la ndax li ko waral mooy day mbir mu yàlla fonk te muy lu kawe fa yàlla yàlla bëgg ko ci doomu aadama bu ne ngir ñu koy jëflanteeg yow mel na ni bi yàlla dogalee mbindeef am ba fii may wax yow loolu muy yar mu ngi doon am na mu doon amee nag ci jamono yooyee xaj na mooy wuuteeg ni muy amee jamono ju ne ndax dañoo wax ne jamono ju ne bu ñëwee la tolloog jamono jooje ci loolu lañuy dox waaye benn muhimma bi rekk la woon benn yitte bi rek la woon ndax ba ñu ko seetloo bi yàlla bindee àdduna am na ñu fi wàcce woon ñu ne ñu leen di wooyee aljaali ñu xëy jëlee leen fi bañ jeex tàkk yàlla indi fi mbindeef te loolu bu ñu ko seetee mel na li xel mën a jàpp jàpp ci aadama la tàmbalee aadama bu ba mu ne cëpp rek lañ ko jox benn leetar ngir mu war koo jàngal ñi nga xam ne moom ñoom la jamono jamonoonteel ak ñoom ngir mu doon seen wàllug yar ngir mën a àgg ci seen boroom ngir buñ delloo lool di seen mucc ëllëg même ba ci ñi nga xam ne sax yàlla defal dogal dañuy jàngale xam-xam li ñuy wooyee al falsafa donte sax du suñu matière am na ñu ci gëstu ba gis ni ñoom yar am na nu ñu ko déggee ndax bu ma nee risaalaat asamawiya yi nga xam ne risaalaat yi muy lettres yi jóge asamaan yàlla jaarale ko ci ay ndawam ngir ñu jottali ko jaam yi bu ma bu ma bañee guddal mën naa laa indil lu mel ni li yàlla wax ni huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhum alkitaba wal hikma laata muy wax jàngal sax dafa njëkk a wax ne mu yar leen xaj na sax am na yeneen aaya yoo xam ne jàngal bi la jiital waaye lu mën a xew rek bu bu bu yar gi waree jiitoog bu njàng gi waree jiitoog ak lu ci war a jiitu ci war a jiitu benn benn benn jubluwaay bi rekk la mooy defar nit ki am na ci ñoom ku wax ni nit ñi bu ñu raxasu bu ñu raxasut seeni xol ànd dëppoo ci lépp nee na suñu ko deful nee na développement kese bii ñu soxla sax du mën a am nee na faw xol yi ànd ñu ñuy yëgandoo di xàccandoo di dóorandoo di yëgoon di yëgoo lu nekk ñu di ko ñu di ko wutal ay tomb ne lii tey ci lañ war a jëm bu ëllëgee ci lii lañ war a jëm bu ëllëgee ci lii lañ war a jëm mën naa cee joxe misaal tey bu nit ne woon damay tabax kër nga ne ko yoroo dara tiidloo nga ko dootul tabax waaye nee ko jëndal benn saako sima rek benn saako sima bu ko jëndee dootuñ wax ton dese na fukki saako juróom-ñeent la wax waaye boo ne ko ah da ngaa yor dara bay tabax dootu tabax mukk moo tax mu ne isa mata damairuna mata nahdatu biladina te loolu lu toll la bokkut ak sax li ma bëgg indi fii damaa bëgg a wax rek ni développement bii rek bu fekkente ne dañ koo dañ koo yéenantiwul rek mën naa bañ a dem kon xol lu am solo la ngir ñu defar ko ndax xol bu defaroo ruu defaru bu ruu defaroo yaram defaru bu defaroo xel defaru bu xel defaroo yaram defaru ñu xoolit fi nga xam ne fi lañuy ñuy fi la ñuy ne nañ koy xool bu baax ndax dana wax nit ki wàccuwaayam ñu di ko wax environnement nit ki wàccuwaayam mooy doon doomam lay doon wàccuwaayam mooy doon baayam ki doon sa baay nag danga koy bàyyi xel bu baax a baax kon nit ki nit ku ne fa mu war a wàcc di fa dund na xam lu mu doon na ko xool na xool fi muy dund lan la ndax soo ko deful ca loolu la ngay jeexitaloo te boo ci jeexitaloo te fekk ne doonut liñ la war a sant ay jafe-jafe rek la indi wax nañ nit ki Euh, li fi mu yaroo ak li mu jàng loola mi ngi mel ni ay nit ñu fekk benn nit ñu jàpp ko woote na bu ngeen ñu joxul nangam duñ ko bàyyi ñu koy woowe otage loola moo lay jàpp otage nit ki culture ba mu nekk mooy la muy dund loolaa la moom bu ëllëgee la lay la lay la lay euh, conduire wala la lay guider loola lay doon kon loolee tamit bala nga caa dugg war ngaa xam lu mu doon kon lu ci jiitu yaru ak jàng desu ko ko mën a xam moom la ñu wax naan al insaanu ibnu bi'atihi wa marhunun bi saqafatihi kon loolu lu mat a bàyyi xel mu mel ni bu dee ci jàngalekat yooyu ak yonent yi fi jaar yépp xéemamteef bii rek moo leen taxoon a jóg jàngal nit ñi te yar leen benn jubluwaay rek la amul beneen kon bu ñu xoolee nit ak ni ko yàlla bindee ndax yàlla da ko defal ruu ba mu koy laata ka defal ruu jaaral na ko ci li ñu wooyee ban inni xaaliqun basaran min tiinin fa isaa sawaytuhu wa nafaxtu fihi min ruuxi bi mu ko defalee loola loolu la yàlla soxla ci nit ndax loola ëllëg lu muy def ci loola ci la koy def buy buy jéggal loola loolu lay jéggal buy def loola ci leneen ñu wee safaan loolu la koy def kon nit noonu ko yàlla bindee ak matière bi yàlla def ci moom te matière bi am lu soxla mooy di gën a suufe di dem rek ruuga yi di gën a jóg ngir wuti yàlla kon faaw ñu am nu ñu doxale loola ba lii woyaf mën a yóbbaale lii waaw loolu kon yar rek koy man euh, bu boobaa li ñuy soxla mooy ñett yi nit ki am na xel am na yaram am na ruug mu mel ni sëriñ bi daf ne allahu saana jasadi wa ruuxi yàlla moom ñoŋal na sama jëmm ak sama sama sama ruux kon loola moom lañ ko defal la yonent bii di wax ni yàlla yar na ma te rafetal na ni ma yare yàlla it yonent bi li coow li bari bari ñaari rek la wax ci moom yow de yaa ngi ci jikko yu baax fa innaka la ala kulli xin la tax yàlla wax azim donte mënuñoo xam lépp màggaay yàlla ak dayoog yàlla ak kalaama yàlla ci lañuy ñuy xamee ne kon yar dara féetewu ko ndegam yàllaa ko mën a tagg ba di ko naatal naan wa innaka la ala xuluqin azimin yow de yaa ngi ci jikko ju màgg màgg màgg màgg yow kat yónniwuma la sax lu jikko jii nga xam ni moom laa bëgg nit ñi yore ko nga dem mottali ko yow fexe ba dox ku mel ko Serigne Touba ne man loolu sax man waxuma sax di ko dox waaye am naa ci cofe man dama ko bëgg uhibbu makaarimal axlaaqi juhdi sëñ bi nee na sax waxuma sax di ko jéem a doxal waaye man dama cofeel laa ci njëkk am ba noppi da ko doxal loolu lan la li yonent bi indi woon kon loolu dégg nañ ci ne Serigne Touba nekkutoon ci lu dul loolu muy yar fexe defar jikko yi waxkati àdduna yi rek xaw ma Ahmad Sarki la xaw moo wax ni xeet yi bu ñu leen dajalee ay jikkoo leen composé jikko yi bu baaxul xeet nekkatu fa kon nit ñuy dox rek mel ni ay bàyyi ma fi kon nit ci sol lu rafet am na solo mel melokaan wu rafet am na solo waaye bu jëfee ñu xam ne kii kat jikkoom lu am solo la da da ciy am solo ndax mas na noo wax ne imaamu Saafi ku masaana gis rek dalay jox worma ndax jàpp ne lépp a ngi ci yow waaye su tànk yi da daan suy jàngal da ko da ko da koy tàll su la séenee nga yow mu bank ko waaye nee na boo waxee wenn araf rek mu tàllal ay tànk dana xam ne yow kon mën naa am lu ci nekkoon li ko euh, sëriñ bi ne man daara ji ma yàlla wutal lii lay dindi lori kaw li aju ci xel muy ak réer ak li aju ci ruu muy kabal Serigne Touba na sama daara man ñett yooyu lay ñett bil Mustafa lii banal xuduusu madrasatan biha yasulul ada wal jahlu wal kabal la yadurrukum ila ada lor moom mooy lori kaw lori kaw ji man ni ma ko déggee boo àndeek yarkat bu mën a yar dana la def noo xamante ni bii bu ëllëgee luñ la tegati doo ne um déedéet moo tax yàlla waxoon ni jullit di leen yéefar yi mënuñ leen lor lu dul lori kaw lori kaw nii rek waaye mënuñ ci yeen lori baatin sëriñ Tuubaa ni man sama daara ku fa ne sam xel day mujj sell li wax ak ñàkk a xam gu lay gëtën ba tax dootoo mën a xam ba too xam fooy teg sa tànk loolu da jóge ci sama daara sama daara ku fa ne sag ruu moom dana dem ba sell lépp lu ñu wooyee eh, njàqare wala lépp lu ñuy wooyee luy yàq wala luy bonal ruu ba yàlla di ci jëfandikoo coobareem loola sëñ Tuubaa nee na boo nekkee sama daara di dañ man daara jooju la yàlla jox ah, mbokk yi wàcc gi ci yàlla aadama wàccoon ci kaw suuf mel na ni jiituwoon na ci xam-xamu yàlla bi ndax nu ne nu ne ñu ngi koy firee daa lekk ci garab gu wàcc nangam nangam ñenn ñi nga xam ne yàlla dafa dogal sax euh, dañoo gëm yàlla sellal lépp lu mu wàccee dañuy wax ne daa jotoon ñaari ndigal bu ko ci neex jëfee lekk toog li bañ lekk toog lekk wàcc euh, li li nga xam ne rek moom la ci yàlla dëxëñoon ak nguuram it daa war a feeñ mu doon ko war a lijjanti doon ko war a tëral ndax ihbitu ba'dukum li ba'din aduwwun aduwwun muy lu ñu war a muy lu ñu war a lijjanti kon mel na ni man naa xikama boobu moo ci waroon ne te jiitu woon ci xam-xamu yàlla bi waaye na ngeen xam ne ak wàccam moom yar rek la ndax ba mu ñëwee àdduna àdduna dafa daal doon kaso ci moom mu war a jànkoon jànkonte àdduna ki sew sewam te xam ngeen fa mu jóge ndax ma nga jógee aljanna garab yee di sëgg amu ci lenn lu muy sonn ngelaw la bànneex ba xéewal ya mu ñu xëy wàcc ko ci barab boo xam ne bu bayut du lekk su jaayut du lekk su tabaxut du dëkk su sàkkatul du dëkk kon mel na ni ñu ngi koy wan ne ko lii mooy sa cosaan yow dañ laa war a yar ndax da ngaa taqoo loo xam ne buñ ko yarul du demee noonu jaamu yàlla gi ñaar la jaamu yàlla coobarew ak koo xam dañ ko caa forcé ana ana luy loolu muy yàlla dafay wàcce nit digal ko mu war a jaamu yàlla waaye nag mel ni ci coobare doom coobare doomu aadama yi ci lay aju yàlla daal digal na ko ko xamal ko ne ko loo boo ko deful lee la ciy fekk soo ko defee lee la ciy fekk ndax léeg la nga gis koo xam ne kët waxtu wi day jot mu xëccaat mbalaanam te xam na lu ko war la kon ixtiyaar yi ci moom lu mel ni nit ak jinne loolu moom yàlla dafa dogal loolu moom ñoom ixtiyaar la ci ñoom donte daf leen a war ndax wa maa xalaqtul jinna wal insa illa liya'budun euh, binduma jinne nit lu dul ñu jaamu ma ñaareel ba am na ñoo xam ne seen ak jaamu yàlla moom force la lu mel ni malaaka yi ak rab yi ndax malaaka yi am na ci ñoo xam ne bañ si jootee ba fi may wax yu si géeguñu am na ñoo xam ne ba ñu dugg baytul mahmur ba tey ña ngay dugg te jeex jeexagul am na ñoo xamante ni bañ taxawee eh, yanu eh, lu mel ni sawara woowu wa ma ja'alna ashaban naari illa malaikatan ñoom ña nga fa wa ma ja'alna iddatuhum illa fitnatan ñoom ña nga fa ba tey jógeeguñ ci lool kenn ku nekk si la ngay dox kiy jël ruu yi ba tey mi ngi jël ruu yi jógeegu ci loola kon loolu ijibaar yi li ci ñoom bu fekkoon coono dana leen ca dab wala mu doon loo xam ne ñàkkul sañ ko bañ a def da nga ku ci day naagal léeg-léeg mel na ni bu dee xayawaanaat yi ginnaaw amu ci kenn koo xam ne ku dul ci ñoom yaa ngi sàbbal yàlla di ko sant kon ñoom seen jaam ijibaari la wa in min shay'in illa yusabbihu bi amdi xanaa ñun ñi nga xam ne nopp yu tax lañu yor ñoo ko dul dégg walakin la tafqahuna tasbihahum yàlla bind ñett malaaka ak nit ak xayawaanaat yi am lum jël ñaar jox ci kenn jël benn jox kenn fabaat beneen jox kenn ndax jox na nit xel jox ko bànneex jox malaaka xel képp jox rab yi bànneex képp du jox leen nga xam ne nit su suñu ko yaree defar xelam ba mu sell ba lu baax képp ñor ko mën naa dem ba tiim malaaka ndax xel miñ ko defal ak bànneex bi mu war a xeex ak bànneex bi ba gañe ko desem xelam mu set di ci jaamoo yàlla jaamu yàlla ku set ndax li tax mu ëppale malaaka mooy malaaka moom xel dong lañ ko jox joxuñ ko bànneex kon amul lu koy gàllankoor kon mën naa ne kon nit ki bu fonk koy jaamu yàlla mën naa dem ba tiimu malaayika waaye bu ko fonkadee mën naa dem ba yées bàyyi ma ndax bàyyi ma moom bànneex képp lañ ko jox ndax joxuñ ko xel mu muy garde bànneex bi kon mën naa dem ba yées bàyyi ma kon ngeen xam ne mbokk yi yar daa munta ñàkk ci doomu aadama doomu aadama yi jullit faw nu yar ko faw nu tegal ko wax ko fu muy teg tànkam te lépp di diine moo tax nag lislaam lislaam wéet gi mu wéet ci yar yar bii wéet gi mu ci wéet moo tax mu wut ñetti tegandaay yoo xam da koo teg muy liimaan lislaam ihsaan gëm yàlla te muy loo xam ne yàllaa koy def ci nit alladina yu'minuna bil xaybi manees na cee déggee ni loolu yàlla rek ku mën def ci nit gëm loo xamul loo xam ne kumpa la ci yow nga gëm ko ba mel lu leer ci yow léegi nag moo ñu wutal ko ay détails ñu wutal ko ay tafasil ay détails boo bëggee gëm yàlla lii ngay gëm lii ngay gëm lii ngay gëm lii ngay gëm nga ci nga ciy xuus nag ba àgg ci dayo boo xam ni euh, kenn du ko mas a gis muy tawhid te Serigne tubaane mën nañoo ñàkk lu ne ba mu des loolu euh, ñaareel ba loo gëm bu indee ay santaaneem faaw nga di ko def islam muy wéyale santaane yàlla maanaam wéyale euh, sëriñ Abdourahman mas naa dégg mu firee muy firi mu neex mu ne islaam mooy wéyale santaane yàlla ndax kat gëm nga ki nga gëm mooy yàlla ci biir loolu yàlla dem ba seereel ndawam ne ko yow da gëm nga li ma wàcc ci yow te te gëm nga li ma wàcc laata ma koy waxal mooy yow kat yaa ngi koy jëfe yaa ngi koy yaa ngi koy yaa kon gëm nga li ma wàcc daal ne daal ne ñee ànd ak yow kat ñoom it nañu gëm malaaka yi gëm gëm ma gëm malaaka yi gëm téere yi gëm yonent yi ndax man awma benn yonent bu may tàqale ak borom ci ñoom teguñ ci lu dul yàlla dégg nañ te lañu topp li ngay def l'islam ihsaan tege ci day mel ni ihsaan bu amutoon des na ko jëggaan yi ndax rafetal léeg-léeg sax nga dégg ñu jox ko martaba bu mu yorul dégg da nga gis ko xam ne bu demee ci benn barab jëf fa loo xam ne bu jógee ñu naan ko ah yow kat bi nga nekkee barab sangam daa woo def nangam maanaam damay rafetal te rafetal di farata rafetal amut place yàlla ko digle ba pare nag def ci am neexal daal ne man yàlla damay bëggaate te képp kuy rafetal dama lay bëgg wa ahsinu inna allaha moo muhsinin te bu ko neexoon mën na cee bañ a teg benn neexal ne daal farata la day leen ko jëfee julli dana faratal waaye dafa indi naan bu melee nii danaa ko nangu bu melee ne danaa ko nangu bu melee ne danaa ko nangu wala bu melut nii du ma ko nangu am na benn keno bu ñu teg gaañu julli lañ fay laaj bu baax yi lépp baax bu baaxul dara lu baax kon ihsan kon moom mel na ni boo ci nekkee te muy dëgg ci rek li gën a gàtt daal mooy looy def def ko te boobaa booy jëflante nit ki yàllaay tax booy jëf lu jëm ci yàlla yàllaay tax lu lu tax lu tax diine ñëwee noonu mooy daa am bind bu yàlla bind nit te bind boobu yàlla ne bind bu rafet la waaye nit bu mu ko yàq la xadd xalaqa al-insaana fi ahsani taqwiim maa bind nit bind bu jub waaye nag bu sàgganee danaa am fulla ju toll ni su ma radannaaw asfala saafiliin danaa ko delluwaat ba mu gën a suufee ña suufe woon tam leen doon gis lii kat mbokk yi moo tax daara jóg bu dee fii ak réew moom mën a doon daaral dara taxu koo jóg lu dul lii kon nag amul kenn koo xam ne mën ngaa sikki sàkkali daara ak fu mu jamono masa masa jaar ak mu taarix yi masa deme na ja na daara mbir mu am solo la mbir la moo xam ni li ñuy wooyee identité nit maanaam nit ki liñ koy mën a gis ni kii senegale la da koy da koy téye moom daara dala koy téyel doomu daara foo ko gisee da ngay mën a waat ne kii bu fekkee ci Sénégal la jàngee daara laa wax bu ko jàngee ci meneen réew yi da koy gis nga xam ne kii Somalie la dëkk wala kii Niger la dëkk ndax la daara jooju laaj laaj foofu mooy ne ci moom bu dee Sénégal gi boo gisee doomu daara da nga kii moom doomu daara la ci culture am tam ci nga koy xamee kon nag mbokk yi lii ma joto indi ci laa bëgg ñu jàngat tomb yi nga xam ne ñeenti tomb la euh, nu ñu déggee daara ak taarixu sosom ci réew mi ak njariñam ci dundu nit ku dëkk Sénégal man day jariña feneen waxtaan wi mën naa bëtt ba àgg feneen ñeneen jariñu ci waaye ndegam ñoon bu ñu xamee njariñul ñeneen bu ñu ko jëfandikoo fii mën nañoo niru leneen kon njariñul fii la wax ak li ñuy woowee ay jafe-jafe yi nga xam ne ñi yor daara yi di yare jàng li ñuy ci ay jafe-jafe ngir loola mën a wéy kon faaw danañ wax ci baat bi fi ne daara ay arab la dañ koy firee kër mooy dañoo bëgg a wax ni daara dangay defar kër am lu ñu fay jàng am ñuy jàng si am kuy jàngale lii mooy daara da defar kër am lu ñu fay jàng am kuy jàng si am kuy jàngale nee na loolu lañ jublu ci daara li nga xam ne nag moo taxoon daara jóg mooy fekk téereb yàlla bi ñu def ko ci boppum nit li hifzil qur'anil karim loolu mu faw ma taxaw fi tuuti ndax léegi ñoo ngi tàmbalee seetlu ni nit ñi gëm nañ ñi ku sa doom jàng fukki si man koo génne loolu fa tàmbalee xew dañoo defe ne arrière ngi tàmbalee am deltu ginnaaw ak ragal àdduna te xamuñ ne lépp ci loxoom yàlla ne yàlla moom bu jaam bi defee la mu war a def yàlla def li mu war a def waaye boo nee sama doom kat bu bu mokkulee nangami isib dama koy génne dugal ko barab sangam mu jàngi nangam mbaa mu jàngi métier mbaa mu defi nangam te yàlla dogal biñ ko xoolee bu amul benn gàllankoor am xelam dara dara màcc méjju ci luy teem mën a mokkal alxuraan dañ ko bàyyi mokkal alxuraan moo tax mu ne tutlaqu kalimatu daara ala al muassasa allati taani li xifdi al quran al karim waaye nag leen loolu kat man sama gis-gis mel na ni ñu ngi ciy bëgg a deltu ginnaaw ak nag ak na ko nekk gaaw jàng ndax daa bëgg a jàngi leneen wala daa bëgg a defi leneen ñun ñi fi toog ñëpp bu nu bu nu seetee amul ci kenn ku xebat dara ci li yàlla doxal ak yow te doomu daara la ba nga jógee ba lépp ba nga jógee ba tey weesuwoo loolu ci loolu nga ne te mu mel ni lépp lu nit doon jéggaani sax di ci sonn yow yaa ngi koy amee neneen te doxoo ay jéego yàlla moom ko am fulla la man kaana lillaahi kaana yàlla nee na ku ma nekkal ma nekkal la te bu dee ñun ci ku ki ñu aju muy Seexul Xadiim dane fastaxiloo bil hifzi wa tilaawa <laughs> loolu kon bu fekkee moom nga war a def sa soxla <laughs> yow kon yaa amu amoo amoo amoo pexe fastaxiloo bil hifzi moom la jëkk na ngeen ko mokkal ba noppi doog di ko jàng da caa daal di teg ne wajtani bu majalis saqa daara loolu ko tax a jóg te na ngeen fexe ba xamee sa daara ja lu ngeen mën a moytoo barab yii da ngay dégg ñu naan jotaayu way texee di déedéet jotaayu texee di nga foo xam ne texee di mën na faa juddoo. majaalisu saqiyin mooy loolu majaalisu saqaawa foo xam ne daal texe mën na fa texe di mën na faa juddoo mais boo ko xamut boo jàngut ba xam ko noo koy moytu sëriñ bi ne day leen leen fexe bay mokkal kon bu ñuy kon bu ñuy wax naan ñenn ñi mokkal alxuraan mu wàcc ci des kon ndeke daa am déggin wu kon warul waruñu koo déggee rek ni comme neex mokkal comme neex bàyyi day fekk mënoo mokkal man de ay googu mbokk yi woowu déggin laa ci am li ñu wax ni euh, wa ihsun al qur'ana mimma ju'ila fardu kifayatin ala ma nuqila ñu ne wattu alxuraan nee neen fardu kifaaya la te fardu kifaaya li ñu koy jàngatee mooy loo xam bu ko ñenn defee mu wàcc ci des waaye ma dégg ci ne kon ku tàmbali te mënoo ko bu boobaa ñu jël fardu kifaaya def ko lay waaye kuñ xam ne xelam attam na ko nañ ko nañ ko def xisa yu bari ko dikk na sëriñ bi di laaj ay gone seeni waajur xamal ko ne ko dañoo bëgg dafa tàmbalee gëndale ñu bëggoon koo bàyyi mu dem bu gëndalee ba noppi ñu boole ko indi kaamil ba xam nga lu mu leen tontu gone gu war a wattu alxuraan teeku koo wattu àdduna ak ci biiram jëm loolu sëñ bi tontu na ko ay nit ba tàyyi xaj na jotaay bi du jar cité ay tur waaye xisa yu wér kon nañ ko fonkaat képp ko xam yàlla dogal na nga man koo wattu na nga na nga na nga ci góorgóorlu baat bi lu arab arab yi ñoo ko daaraat dañ koy jam ko daaraat jam ko daara ci ci loxo loxoom arab bii nga xam ne mooy loxo fusxaa waaye bu ñu ko seetee ci ma maanaa waa Égypte ñoom ñu ngi koy tuddee xalwatu ak kuttaab ñoom waa Égypte noonu lañu koy wooyee ñoom Soudan ñu koy wooyee ñoom Masid ak Dix bu dee Somal sum waa Somal yi lañ koy wooyee xam nga indi lool bëgg leen xamal ne yeneen réew ñi ci sonn fi ne boo demoon Niger nii ngay fekkee gone yi toog di walalale noonu ngay fekkee Niger ñuy ñuy ñuy jàng fonk téere bi lool. bu dee ci dëkk yi nga xam ne ay tefes la ñoom dañ koy woowee jawwaa xam nga loolu lu muy tegtale tur yu tàqale koy taxul daara tàqale ko leen li ñu tabax rek leen la muy lislaam ñu am ñu am ñu am xeet wu dund lislaam ci biir Afrique ak li wër Afrique nga xam ne kon loolu moo ko taxul a jóg fi ne boo demoon yaman ñoom markas lañ koy wooyee ñoom markas boo demee Maroc ñu koy wooyee Atiqa boo demee Mauritanie ñu koy wooyee max Mahdara kon tomb boobu jàll na euh, histoire sosoom ci mim réew mel na ni nag bi gëstu dikk na gëstu dikk na gëstu dikk na ba wone ni kenn mënu la na daara waxtu wii la dugg ci mi réew mi ak lislaam waxtu wi la dugg ci réew mi waaye li gëstu indi mooy ci jamono yi nga xam ne tubaab yi ñëwoon nañ fii mel ni lu occupé réew mi daara yi fi susu woon xam nga li tax ñu du ko indi ngir njàmbaar teg ñoo yi nga xam ne ñoo fexe ba téye alxuraan bañ man cee jot ñu am lu am solo la muy daara juñ taxawaloon pir yàggul nag ci jamonoy istimaar rek alfaransi la jamonoy colonialiste la xaali Amar Fall ci Pire wax nañ sax tubaab yi xeexoon nañ ko ba mel ni lu ko taal ak ku naan sëriñ Malick si bu bundu xaj na du alaaji Malick Sy moom it wax nañ ne ak sëriñ Mokhtar Ndumbe mi nga xam ne moo moo moo moo fondé daaray kokki ak maam nga xam ne ñëpp xam Serigne Maam Mor Anta Sëli daaraam ku ne xam na ko xaali yi ma jaxate kale daaraam ku ne xam na ko Cheikh Omar Fouti yu taal daaraam ku ne xam na ko Cheikh Omar Wele ku ne xam na ko Thierno Seydou taal ku ne xam na ko Mouhamadou Lamine Darame Thierno Souleymane Baal dañoo wax ne xaali Amar nag moom daaraam mi ngi ko sosoon 1603 ña ci bari na lool nag ku mel ni Thierno Souleymane Baal fa la génnee Abdul Xaadir Kan fa la génnee alaaji omar fuuti taal fa la génnee sëriñ malik si bu bundu fa la génnee muxtaar nubay jóob bu kokke fa la génnee ak lu bari ci borom xam-xam yu xam ne nekk ñi ngi Sénégal kon jooju daara jur na njariñ ndax njariñ lim jur mooy ñi ci génnee ak daara yi ñu gi Guinée gis nga kokki la fa mokkalee ni mu waaw loolu rek jërub samp daar dafa seen ci ak góorgóor sallallahu alayhi wasallam wax ni ku def lu baax yool bu ci ku ko royee ci yow wala mu jëlee ko ci yow yool ba mu ci am di nga ci am yool bu toll noonu ak yoolu sos ga nga ko sos waaye mbokk yi loolu mbir la mun war a xeemeem mbir la moo xamante ni war na sama bàyyi xel kon xaale Amar Fall mii kat jàmbaar la kon ku ñu war a takk diir la ndax léeg nga gis kat ci réew mi ñu génne benn waaye boo xam ne lam doon def neexut tudd ñu di ko teg di ko fàttaliku waaye xaale amal Fall mii rek bala nga koo xam sax da ngaa sonn lool ko xam kan la. loolu loolu lu mat lu mat lu mat a bàyyi xel la euh, Maam Mor Anta Sali daaraam dañ koy dañ koy feref rek jàll euh, bu ñuy wax dañuy wax naan daana daana jàngal loo sëriñ bi mujj na euh, téereb sëriñ bii nga xam ne mooy umul barahin mu taalifaat ko mooy mawel bu xuddoos sëñ Maam Mor Anta Sali ko jàngale fa la ñuy yem waaye gëstuwuñ Maam Mor Anta Sali moom nan la daan jàngale waaw ginnaaw bi ñoom nag dañoo teqalikoo dem wutiwaan yeneen daara lu baax bu ko yàlla jëmbatee dañuy fexe bu yaatu mbaakol ci la ñoom rek ci la jëburee ci la gànjara ci la lu mel ni daaree ndaam ak njarnde bi nga xamee ne àgg nañ ci 15 septembre 1832 tubaab yi toog def benn réunion wax ne boole nañ ci njàngum arab léegi ñu ngi tàmbalee commencé xeex daara yi ne boole nañ ci njàngum arab gis nga gis nga gis nga boobu jaare jaareen ak woowu defin ñu ngi la bëgg a won ni xeexuñu la cent ñu ngi lay nax ndax buñ nee langue arabe dañ ko ci bëgg a boole te langue arabe léeg-léeg ñu yóbbu ko foo xam ne mën naa yem ak meneen njàng mu dul alquran ñu ne ñu ne dañ ko ci boole loolu nag xam nga kañ la xewoon mooy bañ fale feder bu ba ci at ma ca del si déwén déwén sa ñu commencé nag di xeex daara yi di xeex ñun diine 1855 ba 22 juin 1957 gouverneur général daal di génne benn dogal daal di gépp gone goo xam ne am na fukki at ak ñaar faaw ñu dugal la ci. école tubaab yi nga xam ne léegi gis nga fukki at ak ñaar xaj na man naa balaa mokkal alxuraan a jot wala mu ciy sori wala mu yeewu dana am fukki at ak ñaar ñu génn ko dugal ko daaray nasaraan yi kon gis nga gis nga gis nga gis nga woowu xeexin nee na 1857 bis ba ci njëkk ci octobre ñu génnewaat benn dogal dal na ñiy jàngale alxuraan mayetuñ leen sax léegi njàngaleen diine mi ñu koy soril ne mayetuñ leen ko ñu ne léegi ku amati ñaar téeméeri gone ak juróom fukk dootu ko weesu te bu te te faaw nga dugal leen école moom mun na tëtu ñàkk ñu ñu demaat ba mu yàgg 1870 ñu génne beneen dogal daal ni léegi ecole yi sax nañ ko fa tëj jàngale daal yi alxuraan nañ ko tëj léegi dañ ko dañ seetaat weneen yoon bu bees ñu ne lan ñu ne képp koo xam ne war ngaa sampati daara na nga ñëw ñu jox la autorisation bu noppi nga doog koo samp ñu ne ah ñu ñu ñu ñu def ñu ne ca loola di ca nekk ba mu yàgg ñu ne benn téereb diina sax de su ko importé kenn du ko jëlee fenn du ko dugal ci biir réew ngir xew ngir xeex diine ñu ne léegi sax fépp fu fu ñuy jaarale dara dañ fay teg ku koy contrôler ngir ba xam léegi danañ fa jaarale téere diine wala déet ñu ne ñu dem ba mu yàgg ñu ne waaw kon nañ ubbi daara waaye daara ji waa ji waay waaye waratu ubbi na nga ñëw wax ko bañ wax la condition ya nga fay taxawee xanaa fàttaliku ngeen ni ubbiloo woon nañ daara jeneen daara ñuy jàngale nasaraan sëriñ bi fii ci ngaabu ne ko yaay joxe ñuy jàng yaa koy sàkket sëñ bi sàkket ko yebal gaay yi xam naa gaay yi nag li jiitu ci ñoom tax na mënatuñoo jàng ñu ñëw na sëñ bi ñoom daa mel ni jàng sëñ bi naa man a tabax daara laa man yebal ñay jàngale waaye mënuma fexe bañ jàng kon fu ne jaar nañ fa ngir daara yi moom du jàll gaa yi inna nahnu nazalna sikra wa naa lahu lahafizun mi ngi noonu yàlla waxam day am ay lay maa wàcce alxuraan waaye maa koy wattul sama bopp ñu ne ba mu yàgg ñu ne daara sax ku ko bëgg ubbi ci danañ la examen ci luxal arabiyya ba xam am nga ci mustawa niveau wala déet ku mel ni man ñëw samp daaraam xamul fu ñuy fu ñu naan euh, liif ak laam musta jàng naxwu jàngul dara nga ne ko faaw ñu examen la ci arab nga doog a ubbi daara mooy kon doo fi ubbee daara ndax xamoon nañ ne boobu ñu bëri sori guñ ndax boobu tàbbi bu bari ñu dem ba mu yàgg ñu ne képp koo xam ne war ngaa ubbeet daal da ngay bind ab registre boo xam ne tubaab nga koy bind ñaari yoon nga koy bind walla ñetti yoon weer wu ne ñetti weer yu ne nga nga yóbbu ci ministre de l'intérieur ngir ñu xam ne yow yaay bu nga tabaxal taxawal daara faw nga ko bind ñu dem ba mu yàgg am benn gouverneur bi naan Goy Kamel wax ni kenn dootu fi jàngale waxtu jàngalim diine ci waxtu wi gone yi jàng tubaab am na heure boo xam ne bu jotee ñiy jàngale diine moom dañuy dañuy dañuy dañuy dañuy toog ñiy jàng tubaab jàng ba noppi ñu doo ñu doog ñu doog ñu doog a wéyale nga xam ne ñu dem ba mu yàgg ñu ne gone gu amati juróom benn at wala fukki at ak ñaar waxtu wi muy jàng daal kenn dootu ko bi dañuy bàyyi ñu jàng ba noppi ñu ne njàngalim diine mi it faaw ñu dugal ci léegi njàngalum français la donte ñaari waxtu la ñu ne ñu so ñu ñu ñu su ñu sarse ko borom daara yi ne leen ngeen di jàngale ñaari waxtu njàngalem français 1851 ba 1904 ñu gis ni jàngalekat yi tàyyiwuñ ñu ngi doon dem di ñaan autorisation waaye mayiwuñ fi lu dul ñeent fukki autorisation ci at mu ne ñu ne kon buñ xoolee téeméeri nit ñu ñett nit képp lañ ci may autorisation kon loolu mbokk yi déggee nañ ci ne gàllankoor nañ ba sonn ñi nga xam ne yàlla dogaloon na ñu doon wër nag nga xam ne daawuñu toog mën nañ cee cité ku mel ne Ibn Battuta wax nañ ne wër na àdduna bépp ba mu daj wax nañ ne daara mi ngi sosu ci quinzième siècle ci digg ba ci wàllu juddub Muusa Isa wax nañ ne bu dee waa Mauritanie moom ñoom ñu ñoom bokkoon na ci ñi ko njëkkoon di taxawal daara di wattaloo gone alquran ba loolu mujj na l'islam di talli ba dugg fuuta toora fuuta toora moom ku ne xam na ni ñoom siwoon nañ ci lislaam ñoom wax nañ ne gàlli daanaka mosuñ cee jaar ci njàngal leen ñépp xam daare alquran dem ba wisaaroo ci réew mi ba mujj xeex dem na ba nit ñi am am fitu jóg ngir xeex pour daara yi mën a taxaw ndax la ko waraloon mooy jàmbaar yi Maba Jaxu Ba Mamadou Lamine Dramé Cheikh Omar Foutiyou taal Mame Mor Anta Sali da ba yi am fit ne daara yi faaw day taxaw kon ñii mbokk yi ñu leen di fàttaliku di leen bàyyi xel di jàngat seen mbir lu am solo la ndax maa ngi fàttaliku ne ñi téye woon alxuraan di ko waañaanee sëriñ Touba nee na moom ku leen naw la ndax nee na moom téye gi ñu téye téere bi rek ba mu mën cee jot nee moom mi ngi leen ciy sant bu baax loolu bu ñu indoon benn xaayda ci usol rek li ñu wax na ñaari lor bu dajee am na bu ci gën a woyof bi ci gën a woyof da koy wéyal te fexe ba bàyyi bu diis ba kon mel na ni alquran bu fekkoon lu war a sànku la kon fooyee ko ba ñu mën cee jot kon ba boobaa day daal doon sax lu war ndax booba la xewoon mooy boo ko bokkalee da ngay jël ak kuur teg ko sa digg di ko diri ci mbedd yi foo jaar ñu ne ab kaa nga fi jaar waaye Serigne Touba nee na moom xeebu leen de déedéet wala nga tëdd ci ab soxna di ko tari di ko tari wala boo bëggee soxna ñu ne boo mokkale alxuraan ñu ñu may la ko nga daldi tari am na koo xamante ne bi wax nañ ne di am soxna su bëgganteel ñu ne ko ah boo ko bëggee de moom boo taree alxuraan ba mu jeex ñu may la ko yàlla dogal muy tar tari ba sóoratu daawuda mu gag bi mu gagee ñu di ko may ay minutes soxna si nekk ci diggante bi waa ji alxuraan je mokkal gi ak élégance bi ak ni mel ndeke bëgg na ko mu daal di indi kuuru kuur gi ñu dëbbee roof teg daal di jël kuur gi daal di kàndang fekke waa ji baxee banduna ala bandin fa la gage mu ne baxee baxee ji ci kër gi ànd ak bay na naa fahkum waa ji daal di tekki ko daal di tari ba kaamil bi jeex nga xam ne ba muy gàtt boobu fukki si juróomi mujj sax mooy na ay ab saar léegi bi nga xamee ne gaa yi nag toog daanañ toog ci wetu sëriñ bi di sabooti ñooñu sëñ bi naa man de ñooñu moom naw naa leen ndax ñoo téye alxuraan ba ma mën cee jot kon ginnaaw ñooñu la sëñ bi naw kon moom ak ku mel ni moom ak mag ñi jiitu woon war nañ leen di fàttaliku ña ko téye woon ci cell nga cellaa nga di ci di ci def di ci war di ko jàngale di ko sàmm mas na ku mel ni Serigne Saliou mas nañoo mas nañoo am ku mas a ñëw ne ko gone yi dañuy wàcc téere yi rek maanaam dañuy wàcc alxuraan ji mel ni ko metti lu lool sëñ bi xamal ko ne ko buñ màggee danañ ko baax ndax ñoo ñii leen di jàngal foofu lañ jaaroon te dootuñ ko def kon mel na ne alxuraan ñu fexee ba mu rëcc rek day daal day daal di bëgg a doon loo xam ne lu daganta taaw taawu Seynu moom wax na ne waañaan na ci bi mokkalee alxuraan ba noppi moom nee nee na moom kiyam bu daraam ju rëy rek la solon moom di wër Égypte fu ne mu dugg fa ñu naan kaang mi kaang mi ndeke fëtt na bu fëtt nag mbokk yi maa ngi leen di ñaan nañ ko moytu bu baax nañ nañuy nañuy nafar ndax man mii ba may doog a dem daal di sal dane ma eh, nangay jàng fukki si di ma ci ñaanal gis nga ñaan googu yeew la gis na ne fi ne gis na ne boobu sama xel ñaanal ko moom la gën a sopp sax ci njàng gis nga fi nga ko yeew nga xam ne yar na ma ci may jàngal xuraan waaye da koo jaare ci yarin yarin wu sell xam na ne bëgg naa ko mu ne ma ne nga di ma ci ñaanal léegi dem naa ba xam ne it kon naa koy def lil wàcci lay di ko ci ñaanal ca njëlbeen ga foofu la ma yeewu ndax booba njàngale bi metti na yëf fi metti na te boo xëyee rek mën ngaa sartaag te wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isatan dankan wa nahsuruhu yawmal qiyamati ahma loolu ëpp naa def kon alxuraan ku ko mokkal na ko fonk di ko jàng saa su ne te di ko jàngale moom ñu wax ne bi mu demee ba wër ba ba doyal bàyyam woo ko ne ko nag taril ma bàyyam ne ko taat siin miim daal ne ko taat siin miim yi nag yaay xool loo ciy teg rek ndax daa wuute nee na mën a taat sin miim taat sin miim mënu maa fexe ba teg ci benn baat tilka ayatul kitaabul mubin la'allaka baaxiun nafsik ak natlu alayk min nabi Musa wa Firawna bil haqq nee na xaw bu ma ci teg nee na mënu ma taat sin bokk mën a taat siin taat sin mënu maa xam ne tilka ayatul quran moo ci teg ndeke fa isal quranu kulluhu mutaata ndeke alquran jëpp fëtt na ko nee na sama bàyyi te ma fëttër ci ma fëttër ci boo xam ne moo gën a metti sax bañ naa ma dalal baax kon léegi jullit bu ne kon war naa moytu loolu kon li ñu wooyee jeexitam ci jeexitam bu ñu ko waxee mooy njariñam rek ci dundu nit ki dëkk ci réew mii kon mbokk yi bu nu xoolee bu baax ne alquran ba yàlla dogalee mu dugg ci réew mi ba nëgëni ku ne xam na ne alquran daara yi niñ koy jàngalee ak niñ koy yare da caa wéet kenn mësu ko ca fekk si bu ngeen seetloo doom yi nga xam ne ñoo doomi sénégalais yàlla dogal ñoom ñu ne ci daara yi ngeen di leen settantal di xool seenu melokaan ak ni ñu ni leen yàlla tëggee te lépp daara waral ko njariñ loolu rek bu ci gaa yi xooloon dañ xam ne daara lu ko ëpp solo amul mën naa laa jox misaal réew mi nga réew mi nga xam ne bés bu set ñu jóg naan nu ñu def ba réew mi développé nu ñu def ba réew mi baax nu ñu def ba réew mi dox boo gisee ñuy sànnante xeer boo demee daj fekk mokkal alxuraan boo gisee ñuy taali puna doo leen ci fekk même li tubaab bi wooyee patriotique muy bëgg sa réew doomu daaraa ko def mbokk yi mën naa koo joxe misaal ci ñun ñu toog fii rek ñun ñëpp liñ sol li fii lañ ko jënde téere fii lañ ko ñawe ndax ñun amuñu complexe sol ndax dañu ko dañu ko far miinal yar ñu ci ba am ñu mel ba mënatuñu koo sañ sañatuñu ko bañ mu dem ba neex nu it nag ñu dem ba it ba mu dëppoog suñu diine nga xam ne diinee ji nga xam ne moom lañu fi yàlla wàccee dana tax loolu sax danañ ko bëgg di solo mu am lu mu jural réew mi te loolu daaraa ko jëmbët koo gis ñun daal yem sol ngaay lañ ko liggéeyee koo gis mbubb moom sol fii lañ ko jënde téer bi ko ñëw fii la nga fekk ki nga xam ne nag mel na ni moo war a doxal loola ngeen ànd di dox lim sol lépp sensibiliser lañ ko jëndee ci France maanaam euh, xeexuma dara waaye damaa bëgg a wax damaa bëgg ñu bàyyi xel doomu daara bu fekkente ne nit ki nga xam ne moom la yàlla dogal mu yilif réew mi wala mu bokk ci réew mi na bàyyiwaat xel doomu daara ndax nit ki nga xam ne moo yilif réew mi wala muy doxal réew mi lim bëgg cim réewam ni ko ko doomu daara di defale mu bàyyi ko ci xel njukkal ko ci encouragé ko ci ne ko lii nga nekk mooy dëgg ndax yow li nga li nga li ngay jaay lépp moom mën na ko jëfandikoo bu dee ceeb bi nga bayee ci réew mi doo nga daara daanañ mu di ko lekk bu ànd suukar bu demee ba ba mën a gis ceeb buñ bayee ci réew moom dana ko lekk moom ndax amul lu koy tee mën a lekk ndax yar nañ ko ci booy jaay seen ndimu ñi la ko fi waccal ñëpp du duñ bokk ci doomu daara ñi koy jënd ñëpp doomu daara lañu ñaareel ba it lu leen yàlla jox ci am koom loo xam ne yàlla jox na leen ko ci am koom ci réew mi lañ koy desal du site cité wenn tur waaye bu ñu doon lim ñi ëpp xaalis ci réew mi doomu daara lañu ndax li ko li ko waral mooy yàlla da leen di musal ci israaf mu yàq waaye dañuy def farata la tusrifu yàlla da cee àddu maa ngi mas a dégg sëñ Abdoulaye di wax ne yàlla nee na loo xam ne bëgg ko bëggul ku koy def mat naa moytu yàlla bëggul yàq bëggul koo xam ne day yàq doomu daara it ñàkk gi mu ñàkk yàq du tee lu mu war a def ci farata dana ko def bu dee loo xam ne yàllaa ko ci teg muy ay njariñ yoo xam ne boo ko defee sa balance yiwu fees doomu daara dana koy def doomu daara day saraxe doomu daara day mayete ngir yàlla ndax jàngal nañ ko ko ndax xam na partagé yàllaa koy def ci ñoom ndax kat bu ñuy bu ñuy wax bu ñuy wax njariñul daara mun noo wax rek kaamil bi nga yenu rek ñëw ne mën nga toog déedéet ndax yàlla ba muy misaal nit yi Muusaa ya mokkal gañ mokkal tawreet duñ ko jëfe la tawreet jàngal lépp ñu takku fa da leen a jàppee ni am mbaam ñun nag danañ weesu loolu waaye danañ ko jàngalante xam ni nit ka ndeke mën naa yenu su téere bi mel ni mbaam ndax ba ko alxuraan di jàngale mu ngi ñuy wattandikoloo ñun li ñu war a yenu ndax lee téere la ci ab yonent la ko wàcce masalu ladina hummilu tawrata summa lam yaxmiluha ka masalil ximeeri yaxmilu asfar mbaam mu yenu ay jimbilang loolu njariñ bi ci juddu jimbilang bi daa am lu ne ci moom ci biir sifar bi moom nga war koo génne jox ko mbooloo mi ngir ñu jariñoo ko yow sa jëf ak say wax bu feeñee ñu xam ne kii kat lim yenu lu wér la kon doomu daara ni muy participer ci économie gu ba ci identité maam ku la gis xam na yow sénégalais nga ku la gis xam na yow ci réew mi nga dëkk loolu doomu daara kenn fekk ko ci kon mbàkk yi bokk yi loolu bokk na ci njariñ li nga xam ne daara dana ko def ci nit jafe-jafe yi nga xam ne moom lay jànkonteel amul daara ju ko du la ak fu ñu ko mën a senegal biir Afrique àdduna bépp fu ñu ko sancee loolu yàllaa ko dogal ci daara ñuy war a jànkanteeg moom la xaj na mbirum yàlla moo demee noonu nekkal yàlla moo jafe ba tax na day am ay jafe-jafe yoo xam ne ko da ciy am yoo day bari mën naa cee njëkk ci tomb bu njëkk bi ci muskilaat ndax dama def ay tomb ñi nga xam ne ñoo jiite réew mi dafa am sonne guñ ci war a sonne danañ ci def kéem seen kattan waaye day des nag ci wet ndax benn dañ la dul jàppee sax na yow ci réew mi nga bokk te pourtant da ngay joxe lempo kër gi fi nga ko sam bu lempo jotee da ngay fay da ngay xëcc électricité teg di fay courant weer wu dee. di fay ndox weer wu dee lépp lu ñuy teg nit koo xam ne dañ koy teg muy ab citoyen dëkk ci réew mi dañ la koy teg kon normalement bu ñu waree bu ñu delloo ba nga xam ne lépp lu ab citoyen war a am ci réew mi kon dañ la caa war a delloo yoon nga war ko am kon foofu la ñuy duggee tuuti ci ngay dégg ñu naan yelwaan yelwaan yelwaan yelwaan coow lu bari ci loolu xam nga jël ay gone rek yëpp leen ci am marché sas leen ay junni wala ay téeméer loolu ñu waxuñu ko loolu moom leneen la loolu moom daa am ñeneen ñoo xam ne ko jaaree def ko bunt pour alal waaye ki nga xam ne jàngale ko tax a jóg amul sol kenn joxu ko dara mu yëg ni téereb yàlla def ci war a liggéey samp këram yor doom yor soxna yor lu ne yor ay jarbaat ci biir kër gi teg daaraam di liggéeyal yàlla léeg-léeg sax am na ñoo xam ne dañu jàpp naan duñ ko jàppee sax kuy liggéey dañ daan jàngalekat bi mas na mas na maa dégg Serigne Saliou di wax ne baatab seen daara lu ko soxla ndax nee na dafa yëg ni sabooti ñiy jàngal lañ ci dugg waaye waxuñu ko sax ngir wane ne seen métier la dégg dégg nga loolu ndax ngay dégg ñu naan seen daara seen daara te jubluwuñ ci lu dul saboote ki koy def. dañ naan waa ji day jàngale ñu naan walla ñu ne waa ji liggéeyul moom mu xam lim nekk bu gone gi demee ba jàng ba mokkal mu ne ko sa kër bàjjan diw gii wala sa kër nangam diw gii teñ faa jaar ñoom da xanaa war nañu sottal añ nga ñëw kooko sarax la te nit ñi ndeysaan dañ ciy bëgg lool boo ñëwee naan saraxal dongo bi bu ñuy tibb sax ca kaw ndab la li ñuy tibb muy jikko ju rafet loolu dara nekku ci ndax la nga fekk ñu koy ñu koy lekk moom lañ di tibbal fekkuñu lu ñu wetti ñu tibbalee ci moom mu teg ay badinal muxlasina la yàlla wax sama jaam yi ma sellal ci la bokk kon looloo ko muccloo ci ndaw saak pexem yooyu kon nañ ko sellalaat te yee te yeesalaat pas-pas yi te defar xol yi man daal defe naa ni bu ñu yeesalaatee pas-pas yi defar xol yi defaraat daar yi pëstéef waat yi euh, luñ ci mës a jànkonte rek danañu mës a neex sëriñ bi nee ne koo moom alxuraan du jeex ba faw ku koy jàng di ko jàngale coono moom doo dajeek moom yow alxuraan ku lay jàng bénéfice bi muy am moroomam ma ko jàngut dana ko ci ñee ku taqoog yow seytaane mi yàqale da koy daw dalay ragal sa far ki la ragal nag du la jege ndax waxoon na ci masaalik ni bu la seytaane ñëwee di jax-jaxal na nga tudd yàlla te alxuraan lépp sikru la ndax bu ngeen gisee xës digg ma ñi ko jàng xabiltu sikrakal xakima la suñu wax yàlla man nangu naa sa alxuraan ji nga xam ne daa bari ikam looloo taxoon ma jàng xës digg gi barkeeloo ko ci sëriñ bi ne mooy buum gi nga xam ne mooy buum gu dëgër ku ci jàpp ëllëg dina texe kon de mbokk yi xaj na liñ bëggoon a waxtaane mën naa ëpp loolu waaye lii daal mooy li nga xam ne tey hada ma ladayya min al mustajaddat ñu indi woon ko tey ngir bàkkeeloo ko ci daayira bii nga xam ne ñoo daje fii ci Daaru Mukti tudd al wafa yàgg wéyale lii at yépp ñu di ko wéyale ñu sant leen lool ci boole gi ñu ci boole du sunu xam-xam du sunu man-man du sunu am-am du sunu dara xañ dañuy cee boole ngir yéenanu ko ñi ngi ñaan li ñu indi lu ci jub yàlla la lu ci dëng ñun la fa bassir ibadi allazina yastami'una alxawla fa yattabi'una ahsana assalaamu aleykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh euh, rôle bi nga xam ne daara alxuraan yi am nañ ko ak jeexital gi nga xamante ne jeexital nañ ko ci njabootu sénégalais yi nga indi ci nga indi ko ci anam goo xam ne anam gu matale la anam gu leer la anam gu jot la kon ci turu mu assasatul Wafa bi fuqul iman ñu ngi ñaan yàlla fay la gën jaa kawe fay euh, xam ne waxtu wi moo xaw a xat te am na ay laaj fiq yoo xam ne am na ay mbokk yu fi jot na indi fan yi bëggoon ku leen ko leeral euh, ñu waxoon ne incha allah dis na ko dis na indi tont yi ñi nga xam ne ñoo amee gëstu laaj yooyu ak tontu ko incha allah danañ ñëw ko tontu ci laaj yooyu bëggoon nañu jox sax suñ mbokk Cheikh Diouf. moo am di ko xamante ni ñoo moom ñoo bokk liggéey bi ndax heure bii daaw lañ ko dalloon fii jiraay bii nii mu andi woon fii waxtaan woo xamante ne waxtaan wu am solo la waaye nag waxtu yi moo xaw a ci ñun ba tax na dañuy jox sëriñ Abdou Khoudoss Mbacké su ko defee mu ñëw ci tontu laaj yi fiq yi nga xamante ne moo fi doon fan yi weesu yi tey mbokk sàkk woon pour ñu laal leen. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh mbooloo yi ñu ngi leen di nuyu. ci weeru koor wu tedd wi di leen ziar bu baax a baax sëriñ Galas Jatara ñu ngi lay nuyu ci turu muassasatul Wafa bi uquqil iman di ñaan yàlla mu guddal saw fan te wéral saw yaram te bàyyal ak sam xel waxtaan wi jëlee nañ ci njariñ yu baree bari xatu waxtu waaye kon laaj yi dana ko firndeel bu baax waaye laaj yi day laaj yooyu mbokk yi dañ koo yàgg a xaar bëggoon a jot ay tontoom ñu fas ko fi yéene doxale Serigne Abdul Xudus Mbakke mbokk mi mi ngi doon laaj charte koor la bëggoon nga dimbale ko ci yan charte koor koor yan euh, jërëjëf oustaz charte juróom la ba ci njëkk mooy al islaam bu ñaareel ba mooy ak taklif mooy nga nekk mukallaf bu ñetteel ba mooy euh, laxaqlu bu ñeenteel ba mooy asixa mooy ak wér bu juróomeel ba mooy nga nekk ci fa nga dëkk bañ tukki bu juróom benneel ba mooy nga set ci dereti mbërëg ak dereti wasin yooyu juróom bu dajee koor daf lay war waaye bu la ci bu ci manqué rek koor du la war ndax nit ki bu sëtut ci dereti mbërëg ak dereti wasin euh, wërta woor naka noonu it bu fekkee dafa nekk ci ab tukki boo xamante ne tukki buñ sañ wàññi julli la kooku it may nañ ko mu bañ woor naka noonu it gone koor waru ko ab yéefar it noonu kon loolu mooy sarti yi tax koor war nit ki jërëjëf mbokk mi neen la fi bëggoon nga baaxe ko koor ñaata farata la am koor ñaata sunna la am koor ñaata ngëneel la am ay farataam ay sunnaam ay ngëneelam farata yi nga xam ne koor am na ko mm, danañ ci lim ni ko sëriñ bi indee ci tasawudu saxaar ñaar rekk la yéene yéene ak wattandiku mboolem luy dog sa boo demee ci yeneen téere fiq yi danañ ko faram-fàcc di ko leeral ne ba ci njëkk mooy yéene danañ ko farampàcc fàcc ba mu mat juróom muy yéene ak bàyyi lekk bàyyi naan ak bàyyi lépp loo xamante ne ndey àgg ci bëli gi loola liñ ci jublu mooy dafa gën a yaatu lekk ak naan ndax lu mel ne pression yi ñuy def piqûre yeeg yooyu yëpp da ciy dugg ak leneen loo xam ne luy ak lekk lay doon ba mën a àgg ci bële ji rek wala mu àgg ci mbaq gi loolu da ciy dugg kon faratay koor juróom yooyu ma wax la mooy bàyyi lekk bàyyi naan bàyyi jaxasoo jigéen wattandiku it mboolem luy xeetu waccu waccu moo xamante ne yaa ko sababu waaye fekke wàccuñu la noot la sax bu ca dara jàll du yàq koor watandiku it mboolem lu mën a àgg ci mbàq gi wala mu àgg ci bële gi rek ak fu mu mën a jóge nag moo xam ci nopp bi la jóge wala ci bët bi wala faneen fu mën a jóge ba àgg ci barab yooyu li ko daggee ci bu fajar bi fekk ba ba timis yi jot loolu mooy faratay koor sunna yi mooy faratay sunna yi koor itam léegi nga dikkal ñu ci sunna yi koor moom mooy Euh, bokk na ca wattandiku mboolem loo xamante bokk na ci sunnay koor mooy teel a dog ci bu jant bi sooyee ak xëdd ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam da ko daan def loolu mooy sunnay koor teel a dog ak xëdd loolu mooy al fitr min ba'd al ghurub at ta'khir as-suhur ngëneeli koor ngëneelu koor bari na lool bokk na ca mooy nga wattandiku mboolem yi nga xamante ne dañ koy tere ci wax bu sa yoon nekkut ak lu mel ne eh, jàng alxuraan ak di eh, dundal bëccëgu koor bi loolu lépp ci ngeneen yi la bokk ngeneen yi bari na lool waaw jërëjëf mbokk mi nee na day laaj ndax koo xam ne dañ koo may soxna waaye nag a la joteeg soxna si mu yëg ne ndekete soxna si kat daawoon na aw lor léegi nag kon moom nan lay def. waaw ki nga xam dañ koo may soxna te bi biñ ko mayee mu fekk soxna si ëmb kooku li ci lislaam digle mooy dañoo war a tas sëy bi buñ tasee sëy bi ba ba mu am doom nag bu ko neexee mu bokk ci ñuy. ngay labatab sox soxna sax mënees na koo mayaat ci gannaaw boo xamante ne ëmb boobee dañ na ndax dafa takk soxna ci biir idda te idda yëpp bu mu ci mën a doon rek buñ ci takkee soxna euh, sëy ba dañ koy tas moo xam idday ëmb la ndax dafa takk soxna su fekk mu ëmb wala idday ku faatu la wala idday mbërëg la idda yooyu bu ci góor takk soxna rek dañuy dañoo war a dañ leen war a teqale ba idda ja jeex bu ko defee bu dee lii mu wax nag nga xamante ne dafa takk soxna si fekk mu ëmb ci kaneen te moom xamu ko te yàlla dogal na it moom jot jot jot a joteeg soxna si kon boobaa mbir ma du am solo lool mooy dañ koy dañ leen di teqale rek bu soxna si amee doom bu ko neexee ñaanaat ko ñu may ko ko waaye fi doon garaawee rek mooy bu ko fekkoon ëmb ba pare mu joteeg moom. mu joteeg moom ci biir ëmb ba xam ne dafa ëmb kon bu boobaa moom duutu duutu du njam ci teqale leen rek waaye duutu mën a te euh, soxna sa duutu ko mën a te takk ba faaw loola ñu ngi ko sukkandikoo ndax amoon na ci jamono yi Seydina Omar ibn Khattab ku ñuy wax euh, euh, Talia al Asadiya ak Rashid Saqafi dafa takk soxna soosu ci biir idda ji Seydina Omar tàqale leen wax ne ayama imraatin nukkixat fi iddatiha fa in kaana zawjuha allazi tazawajaha lam yadxul biha fariqa baynahuma seydna omar dafa wax ne képp koo xamante ne danga danga takkati soxna te bi nga koy takk mu doon ci biir idda moo xam idday mbërëg la wala idday ëmb wala idday euh, kufaatu bu boobaa dañuy tàqale dañ leen di tàqale rek bu idda ci jeexee mën na ko te te jotewut ak moom buy daji jeexe mën na koo takk waaye su jotee ak moom nag bu boobaa daf koy araam dutu ko mën a takk allahu alam allahu alam jërëjëf sëriñ Abdul Xuddus ci leeral yu am solo yooyu mbokk ñu ngi leen di sant bu baax a baax di gërëm ñu ngi leen di sant bu baax suba sëriñ Abdul Ahad Mbakke moom la ñuy dalal insha allahu taala suba jataay bi Serigne Abdoul Ahad Mbacké moom lañ ko fekkal Serigne Gallas Diatara ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm di rafetlu waxtaan wax dëgg yàlla di wax ni am nañ ci lu kawe kawe njot di rafetlu bu baax jataay képp kum raw itam boo dégloo rajo yi nekk diggante Touba ak Darou Moukhty wala Niakhène FM wala nga seetaan ci yenn ci télévision yi lu mel ni ki Touba TV di nga ko toppaat lépp incha allahu taala ci wàllu internet yi itam képp ko ci gëstu incha allahu taala di nga ci fekk waxtaan yi nga xam ne muassasatu Wafa ñu koy def ci weeru kon ñu ngi sant mbokk yi di leen gërëm di leen ndokkeel ci shahru ramadan al mubarak di ñaan suñu borom mu may yàgg koo teewe suñu borom may ñu delloo siwaat ko ci ñun ci jàmm ak salaam ñu fekk ko ay yoon yu bëree bëri suba incha allahu taala Serigne Abdoul Ah Mbacké moom lañ fas yéene àndal